Ah, moom nag ah, moom turam ku mel ni dañu wute eh, ci Nusayba bi am na ñu ne Qays ibn Nusayba comme ni mu ñëwee ci riwaaya imaam Ibn Sa'd bi ci at-Tabaqaat kantaal imaam al-Hafiz ibn Hajar dafa wax moom eh, ci al-Isaaba moom dane Qays ibn Nusayba qab Qays ibn Nusayba au lieu de moom da koo def Chine la ko def au lieu as-Sulami nee na moom moo ne woon bàytixu huwa ammu al-Abbaas ibn Mirdaas aw ibnu ammi mu ne moom euh, bàytixu la bàytix la woon mooy euh, bàytix la woon ci saxaaba bi bu siiw boobu di al-Abbaas ibn Mirdaas al-Abbaas ibn Mirdaas gisoon nañ ko defoon nañ tarjamaam walillaahi alhamdu wal euh, gis nañ keroog Hunayn la ay mbiram feeñ fatxu Makka ñëwoon na mais Hunayn lañ ko gin a gis moom la yeneen bi alayhi salaatu salaam waxoon mooy ñetti kilifa yi nga xam ne ñoom dañoo mooy kilifa yi arab lañu waaw mooy ñoo xam ne daal bon liñ naan ci wolof kilifa la daal waaw moom daal bon ku xaw a tëxët waaw moom noonu la mel kilifa la mais mooy kilifa gi parce que ci lañ ne woon waa Hawazin bi ñu leen jàppee seen prisonniers yi ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de dañoo bëggoon bon euh, nga defal ñu njekk rek delloo ñu suñu jaam yi nga jàpp ak suñu alal yi mu ne man li ma ci am ak waa banu Abdul Muttalib waa banu Hashim dinaa leen ko delloo sauf que nag ñi ci des manuma leen a jëlal ah seen àq la manuma décider seen place fekk ma laaj leen foog ma laaj leen Sayyid al Abbas ibn Mirdas yonent mi aleyhi salaatu wa salaam waa Ansaar ne non muhaajiruuna yi ne ñun li ñu am part ci butin de guerre bi teg nañ ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi lu ko neex def waa Ansaar wax pare a ah, sangu waa Banu Sulaym mu di al-Abbaas ibn Mirdaas mii nga xam ne fekk woon na ghazwatu Hunayn mu ne kantaa man joxewu ma dara dara laa dul joxe beneen euh, chefu tribu bi al-Aqra ibn Haabis moom it ak tribu mu ne ñu nit dara lañ do man ak samay gaay yi non ñeneen ñoo njëkk wax on yaay na moo njëkk ne man ak ñi ma àndal joxewuñu dara dañuy garder suñu part al Aqra ibn Habis ne man ak ñi ma àndal du ñu joxe dara al Abbas ibn Mirdas ne man ak ñi ma àndal suñu part du ñu joxe dara. gaa yi ne ko ha waxalal sa bopp ñun waxaloo jël nañu suñu mbir ñu nit def ni ñépp def jox ko yonent bi sallallahu mu ne ah yéen da ngeen may gàcceel ci biir nit ñi waaw ngeen gis seen kilifaay kilifa yu ne tribu bu nekk kilifaam ah d'accord ne moom joxe na yéen ngeen ma wax seen place ngeen bañ mu mer kooku nag mooy mooy bàyyitaxu waaj yi wala doomu bàyyitaxam muy Qays ibn Nushayba ndax moom ci Banu Sulaym la bokk moom moo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moom mi avant. Eh, dafa ne woon koo xam ne ab commerçant la woon boo xam ne dafa ñëwoon Makka da doon jaay Makka ci yi avant l'islam di di commencer mu jaay fa ay ay gëléem la doon jaay léegi waa ji benn waay jënd gëléem yi ba pare daal di koy bañ a fay quoi mu mer nag bind ay ne ah mu def benn benn ay verre ne yaa aala fihrin kuntu fi hadha alxaram fi xurmati albayti wa axlaaqi alkaram adlamu laa yumna'u minni man zalam mu ne yaa aala fihrin yéen waa fihr mooy fihr mooy waa quraysh mooy seen maam yéen waa fihr de kuntu fi hadha alxaram man de damaa ñëwoon fii laa nekkoon ci xaramul makki fii ci kaaba gi laa newoon fii xurmatil bayt nekk nag ci protection wu aar mooy kaaraange fi nga xam ne mooy ku fa nekk ndax buur yàlla moo ne man te loolu dañ ko yàgg xam man daxalahu kaana aminan loolu avant alquran di ko wax loolu ñoom dañ koo xamoon que kaaba gi lu waay mën a def loo joteeg moom lu mu la man di def boo xasee ñëw foofu kooku da koy mooy doo ko def dara fekk génnu fa même bu faatoon sa bokk sax nga bëgg a jël revanche bu ñëwee ba foofu doo ko génnu fa mu ne man nag loolu loolu man de loolu laa gëmoon te laa xamoon ak tamit ñi fi dëkk wa axlaaqil karam ak ñi fi dëkk nekk ñu tedd seen seen jikko yu rafet yi man de looloo taxoon ma ñëwoon fi bay jaay waaye nag uzlamu tooñ nañ ma de ndax jaay jaay naa fi samay gëléem am ku ko jënd ba pare bañ maa fay laa yumna'u nii man zalam te kenn dox taxawul ngir ngir ngir ngir plaideel ma wala sama àq boobu mu delloo ma ko xañ ma protéger ma ci ki nga xamante ni mooy ki ma tooñ léegi nag al Abbaas Mirdaas mi ñu doon wax sànk bi mu déggee xabaar boobu mu dal di koy bind benn bayt na ko watil buyuta wa kun min ahliha sadada talqab na xarbin wa talqal mar'a Abbaasa ne ko ni def mooy ab vers la ko la ko wax moom grand poète la woon euh, ndax bi ñuy gis tarjamaam gisoon nañ veer yu bari yi mu doon wax waaw ba pare euh, bon euh, gisoon nañ tamit bon ni mel mooy ndax nee na yonent ma saa saam yow lan moo tax ah ngay séddale màng mi nga jox ñaari grand chef de tribu yi jox leen lu ëpp man yow nga jox ma lu tuuti ah wa ja'ala nahbi wa nahbal ubaydi baynal aqra'i wal bayna uyaynata wal wal aqra'i mu mu fekk yonent bi alayhi dafa séddale màng mi jël jël di jox ay cent gëléem cent gëléem cent gëléem cent gëléem euh, mu jox Uyayna ibn Hisn sayyidu banu Fazaara mu jox ko cent gëléem al Aqra' ibn Haabis mu daal di koy jox moom it nekkoon euh, sangu tribu mu jox ko cent gëléem kanta moom mu jox ko ay cinquante ak yu mel noonu mu mer daal di wax ay kii nag ne mais man li ma ci jaaxal man nga xamante ne nii guerrier bi ma doon ma xare bañ pare mu ñëw di jox sama nawle yi jox kii saa jox kii saa man mu jox ma lu gën a tuuti man ak sama fas wi nga xam ne xare bi lañ fi def ñépp xam nañu. yeneen saa salaam bi mu déggee veeram yi mu ne mu ne mu ne mu ne daggal leen mbalaan la mooy jox leen ko jël leen gëléem yi di ko jox jox leen ko ba mu noppi ñu jox ko nag ba mu gërëm kontaan nag. mais voilà mooy ñoom noonu lañ mel parce que ay mooy nit lañ ñoo xam ne noonu lañ mel il fallait faire avec moom nag moo bind waa ji ne ko xam nga nooy def sa gëléem yi nga xam ne waa ji da koo jënd fayu mais waqtil bu yuuta demal ci kër ya këru màkke yi wakun ahla wa wakun min ahliha sadada demal nga jublu ñi nga xam ne ñooy ay ñoñu mooy mekuwaay yi foofu Irqa ibn Harb boo fa demee di nga fa dajeek ibn Harb mooy Abu Sufyan sayyidu Quraysh Saxr ibn Harb boo demee Abu Sufyan ku ku ku bu ko yëgee dina la ko fajal wala boo dajewul moom wa talqal mar'a Abbaasa di nga dajeek cam sa waaja nga xam ne mooy al Abbaas muy al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ne ko boo demee daal boo dajeek ñaar ñii moom sa problème dina jeex mu ñëw di wax affaire bi dajeek Seydina al Abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu mu daal di koy yëg xamal ne ko kan moo jël sa mbir kan nga jaay bam ne ko kii la mu ne mu dem daal di koy doxal loolu ba ni nga xamante ne nii ci la koy delloowe àqam léegi nag moom mii euh, dafa newoon koo xam ne poète la woon bi mu déggee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di woote li mu def Euh, comme nii euh, sëriñu imaam Ibn Saad yi wax mooy ay sëriñu sëriñam dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy laaj ay mbir ne ko nag dama lay laaj mbir yoo xam ne nag ku dul yonent xamu ko ah. waaw léegi nag dégg naa ne yow yu daw dangay ngay dama lay laaj euh, moom nag jamono jim ñëw li tax ñu indi kii bi fii mooy euh, délégation bi ñu tudd ko léegi parce que riwaaya bi imaam Ibn Sa'd soloo na ko waaye al imaam al Madaini soloo na ko euh, imaam Ibn Shahin it soloo na ko rahmatullah alayhi ñu ne jaa Qays ibn Nushayba as-Sulami ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-Khandaq moom bi muy ñëw après ghazwatu Khandaq la ñëw mooy après xare bi nga xam ne mooy euh, al-Ahzab bi nga xam ne mooy moom la ñuy wax guerre des tranchées nga xam ne euh, kuffaaru Quraysh yi ak waa Ghatafan seen kii yi dañoo ñëwoon ak yahuudu Xaybar yeeg ñooñu euh, ne woon dañuy euh, songu Medina benn yoon boom julli ni ñu jeex ñu ñëwee ñu defoon canal boobu tranché yooyu ñu defoon ba mënuñu fa jàll nee nañ jamono ab jamono jooju la ñëw juste après xare Xandaq ci la ñëw mu ne yonent bi alayhi salaam ne ko inni rasulu man waraa'i min qawmi wa hum li muti'un wa inni saa'iluka an masaa'il laa ya'lamuha illa man yuuha ilay mu ne ko dama man nag may délégué ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk sama gannaaw mooy dama fay représenter sama waa ñoñ di waa Banu Sulaym dinaa la laaj nag laaj yoo xam ne euh, ku yàlla wax yuwul du ko xam parce que moom en dafa jàngoon téere juif yi ak yooyu te loolu mooy dafa raaroon ci biir arab yi ñu meloon noonu moo tax dañ leen di lim dañ leen di lim boo gisee Makka buñ la nee ay ñoom waraqatum nu nawfal radiyallahu anhu buñ leen ci génnee daanaka ñu mel noonu dañu leen doon lim ñu tuuti lañ moom nag comme ko xam na loolu mu ne ko kon nag man dama lay laaj-laaj yoo xam ne ku dul yonent wala ku ñu wax yu wala bokku gis loolu parce que moom ñu koy wax du yonent ta xam na ko mooy koo xam ne mooy mën na jàngale téere yooyu mu ne ko dama lay laaj ci mbiru asamaan te nag yëgal ne man samay ñoñ nag dañ maa topp ah. voilà mooy du ma n'importe qui léegi nag mu laaj ko ci juróom-ñaari asamaan ak na ak ña fa mais asamaan yi ñaata lañ yonent ma lay saab saab ne ko juróom-ñaar la ña mu tontu mu ne ko mais ñoom lan la ñuy lekk waa asamaan lan la ñuy lekk ak lan la ñuy naan hein waaw xamal ko mais du ñu du ñuy lekk waa asamaan du ñoo xam ne dañuy lekk naanuñu léegi mu laaj ko ci waa suuf si mooy biir suuf nan lañ defara suuf seeg yooyu mu daal di koy tontu mu daldi di tuub nag ne bon kon yow mii parce que ku dëkk Quraysh gii lii manu koo xam ci noonu ko quoi mu daal di tuub après dem ci ay ñoñam mu daal di dem ne leen yaa bani Sulaym qad sami'tu mu ne leen yéen waa bani Sulaym mu déglu leen ma parce que man dama leen jóge foo xam ne Makka laa jóge euh, non Medina dégg naa fa nag nit koo xam ne te man xam ngeen ma man de qad sami'tu barjamata ruumi wa haynamata faris wa ash'ar al-arab wa kahanati al-kahini wa kalaama maqaawil himya famaa yushbihu kalaama kalaama muhammadin shay'an min kalaamihim fa ati'uuni wa khudhuu nasiibakum min mu ne yéen waa Banu Sulaym ah man de dama leen na dikkal ci xabaar boo xam ne bu yéeme la ndax sami'tu barjamatar ruum man di dégg naa romains yi seen façon yi ñuy waxe ña gën a ci romains yi dégg naa leen wa haynamata faaris ngunum ngunumi waa faaris ak seen éloquence it ñoom dégg naa leen wa ash'ar al arab poètes yu yi nga xam ne ñoo gën a man langue bi ku ci man langue ñooy ñooy référence wa kahanatil kaahin gis nga uh, njabar mooy gisaanekat yeeg ñooñu ñooñu seen façon yi ñuy def yépp man dégg naa ko gis naa leen expérimenté naa leen wa kalaama maqaawili ximyar gis nga gaay yi nga xam ne ñooy les yi les tribuns yi dëkkoon ci ximyar arabu ximyar yi ñooñ nga xam ne ay grands discours kat lañ ñooñu ñépp dégg naa leen waaye daal famaa yashbahu kalaamu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min kalaamihim shay'a waaye daal bi ma dégloo seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ji muy wax niruwul ak mais ni mu gën a neexe yi ma mas a dégg sax dafa ëpp kon daal sama gaay ah fa ati'uni tee ngeen maa topp waay wa xudu nasibakum min ngeen jël seen cër ci moom mooy gaaw leen ñëw dem tuubi ah gaaw leen ñu dem tuubi ci la ay mbokkam daldi ànd ak moom gars yi nangu ne léegi ñoom moom ne comme que dañu loolu la waxoon ne moom ku ñuy topp la parce que da leen ne bu bu dee moo gañe buñ ko toppee parce que euh, gars yu mel noonu il faut nga wax leen affaire intérêt yi ñu gëm mu ne leen wa in zafiru tantafi'u bi wa in zafira moom bu gañee mooy instant bi parce que jamono ji affaire yi dara leeragul woon parce que bu dee waa Quraysh su ñoo ñëw encercler Médina loolu problème bu rëy la démb la jeex démb la Abu Sufyan ñibbi ak ñim àndaloon yéeféru Qaysar César Hiraql la mu ngi fi Héraclès euh, euh, Kesrowe di Kisra mu ngi fi mu xaw Muqawqis mooy grand grand grand grand kii yëpp grande puissance yëpp ñu ngi fi contre moom kon affaire yi leerawul mu ne leen nag mais nañ leen ko gëm bu la defee mu gañe mu féete kaw gaa yooyu yëpp mais bu boobaa suñu ngañaay la dañ ciy jariñoo rek waaye bu dee ne te tamit da ngeen di texe bu nekkee leneen tamit araab yi dara arab yi fii ñun waa ba Banu Sulaym xam nañ ni bés bu dee ne leneen a xew ñu bëgg a dal suñu kaw ñun am nañu force défendre suñu bopp gaa yi ne ko baax na. loolu de baax na moom lii nga wax de xalaat la léegi nag mu ne leen en plus pour ma wax leen gis nga man bi may dem ci moom faqad daxaltu alayhi wa qalbi alayhi aqsa min alxajar gis nga bi may dem ci moom di ko di ko di ko diglu ji maa ngi leen di waatal ne sama xol bi moo gënoon a wow xeer mooy ne kenn manuma woon a dindi ci li ma gëm non loolu moom masumaa yaakaar ne nit dina am force ak lu man di am ba daal di may jële man ci li ma gëmoon mais noonu laa meloon comme ni ngeen ma xame waaye fama barixtu xatta laana bi kalaame mu ne waaye ba ma demee di wax ak moom jógewu ma fa lu dul sama xol bi dafa mujj nooy lool ci wax ji mu doon wax waaye lool c'est pas c'est pas kii du lu tumuranke parce que waxu borom bi subhaanahu wa taala mu ngi koy dóoru dégg parce que basu koo dégg moo tax alquran waxul ak waxul ak noppu nit ñi xol yi lay waxal loolu moo tax nit ngay gis nit ki di déglu alxuraan mais xamu ci dara koo xam ne manul sax liir arab muy déglu alxuraan mais li muy yëg daanaka du ko yëg buy déglu leneen parce que loolu borom bi subhaanahu wa taala xol yi la alxuraan di waxal même boo ko xamul mu ne kon nag a ah, man de lii moo ma fa dal léegi nag mu ne leen nag ah kon nag duggu leen ci gaa yi ne baax na ñu daldi noonu la ñu dugge ci lislaam ñoom waa banu sulaym léegi nag bi fatxu makk amee parce que fatxu makka ak euh, jamono jooju soriwul parce que fatxu makka comme que euh, dafa teel a am fatxu makka dafa teel a am parce que après sulhul Hudaybiya muy ci l'an six ci l'an euh, bi yonent mi aleyhi salaam géntee géntam googu ne man damaa gént wax saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen man di damaa gént doon wër kaaba geeg yooyu def léegi mu ne leen kon nañ leen dem màkk ñu dem waa Quraysh yëg leen ne du ne ko doo fi dugg ah non doo fi dugg mais da ngay tëb rek jóge noonu ñëw saa la jiwal ñu daal non doo fi dugg ba loolu léegi ñu def accord sulhul Hudaybiyya 10 ans de paix. mais comme que fatxu Makka dafa teel a am ndax Quraysh ñoo ñoo violé accords yi bi mu amee mu ne fa lamma kaana aamul fatxi xarajat banu sulaymi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa laquuhu bil Qudayd wa hum tis'a mi'a wa yuqaalu kaanu alfan fihim al Abbaas ibn Mirdaas wa Anas ibn Abbaas ibn Ri'l wa Raashid ibn Abdi Rabbih fa aslamu bi fatxu Makka amee ñu yëpp ndax yonent bi alayhi salaatu keroog bi muy génn fatxu Makka tribu yi dañ ko doon arab yi gëmoon bañ déggee na mu ngi dem dañ koo dab ci yoon bi ñii di ko dab ci yoon yi mu dajeeg tribu sàngam ñu ànd ci kuréel bi ñuy gën a bari waa Banu Sulaym mu dajeeg moom bërëb buñ naan Xuday benn lieu la ñu nekk 900 nee na am na ñu ne 1000 lañu. bokk na ci ñoom al abbas ibn mirdas miñ la doon wax sànq mi ne woon man sama paar ci màng mi maag waa banu sulaym mu ñu joxe daal moom ci la woon ak ku ñu naan anas ibn abbas ibn ri'l anas ibn abbas nag moom loolu lañ li ñu am ci waxam mooy lii rek que ne fekk na lii yeneen wax yi yooyu wérul mooy wax la yoo xam ne dañ koy nettali ci moom waaye amul amul amul cislaay wa Rashid ibn Abdi Rabbi Rashid ibn Abdi Rabbi yii moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo changé turam moo changé turam parce que turam bi da doon waaru euh, dafa ñëw naan mu ne ko noo tudd mu wax ko tur yoo xamante ne bon mu ne ko déedéet déedéet yow tuddoo loolu mooy changé sa tur bi parce que changé tur dafa am ci l'islam yenn tur yi boo ko tuddee jaamub xeer dañ lay changé sa tur jaamu xeer loolu du am Rachid moom tuddul woon Rachid waaw euh, yonent ma lay saab moo ko tuddee Rachid ne ko déedéet yow yaay Rachid voilà Rachid moo gën ni ko tuddoon voilà parce que ni nga tuddoon loolu du tur léegi nag ah moo tax mu tudd Rachid mu ne moom tamit ci la àndoon ah, moom moo doon wax ne parce que moom mii euh, imaam Ibn Sa'd dinañ indi nettaleem ci kanam waaye ci yeneeni càllale yu wuteek bi nga xam ne moom lay nettali nii mu ne kon ñoom ñii ñépp sang yi yépp ci waa banu Sulaym ci lañu àndoon léegi ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko fa biñ ñëwee ñoom ñu tuub ne ko nag ij'alna fi muqaddimatik ne ko sa armée bi parce que fathu Makka gisoon nañ ne fathu Makka du du mooy xare xare la woon loolu moo tax gisoon nañ ghazwatul fath ñenn ñi ghazwatul fath la guerre de la Mecque lañ ko doon tuddee mooy euh, bon contrairement ak li euh, nga xam ne moom la imaam Shafi'i rahmatullah alayhi waxoon ne ne Makka dañ koo ubbi ci sol mooy ne gis nañ ne lenn li dañ ko xeex la lool am na xeex am na loo xam ne ci négociation lañ ko ubbee léegi ñoom ñu ne yonent ma lay saa saam danga ñuy def ñu nekk ci kanam waaw ñun moom ay guerrier lañ ñun waa Banu Sulaym agsi nañu li ngay def ñun ñooy ne ci kanam léegi yonent ma lay saar saar jox leen benn drapeau ne leen aywa léegi nekk leen ci ci kanam ñu ne léegi ñun nag dañoo bëgg nga utal ñu ndax dañ doon am lu ñu naan benn symbole boo xam ne moom lañ doon wax ñoom ñépp bu ñuy xare waaw euh, euh, euh, ñu ne ñun muqaddam nga ñuy woowee bàyyil ñun bu ñuy xeex muqaddam la ñuy wax mu ne leen baax na aywa muqaddam jël leen ak seenu drapo ñoom ñu jiitu xare Makka noonu lañ def mooy Makka ñu koy ubbi ñu nga fa woon Taif demoon nañ mais Hunayn demoon mais Hunayn bu ñu fàttale ko ñoom ñii ñoo njëkkoon a tas parce que <laughs> gaa yi euh, bi ñu nee ci kanam euh, yenn gaa yi dóor a ñu gis mbooloo mi bari lool ñu ne waaye yow mais tey tey moom kenn du ñu gañ ndax dañoo tuuti tey non tey dañoo bari naka lañu dem ndeke gaa yi dañ leen a agsi ci xur wi rek gaa yi rafaal leen ratatatatat flèche yi ta rek gaa yi wane gannaaw ñoom ñi ñoo ne woon ci kanam mooy waa Banu Sulaym ak fas yi ndox ñoo ne woon ci fas yi ñoo ne woon ci fas yi biñ dawee ji gaa yi ñu bari topp ci yeneen saa salam tourné gis gaa yi naan fees fees mu ne mu leen di woo naan leen anam nabiyyu la kadib anam anam nu Abdul Muttalib maay yonent bi nga xam ne amul wax lu amul ci samay wax ana ibnu abdul muttalib maay doomu ibnu abdul muttalib naan wooleen na ne euh, seydina al abbaas woowal ma waa lamsaar ñoom ñii ñoo jëkkoon daw muy waa <laughs> waa banu sulaym parce que ñoo newoon ci kanam mais nag flèche yi dañoo dañoo bari woon waaw ndax gaa yi dañ leen a embuscade ci montagne yi entre montagnes yi lañ newoon di xaar gaa yi ak si rek flèche yeeg xeej yi di dal ba mënuñ koon a supporter ñu wane ginnaaw léegi nag euh, Rachid bii nii yonent mi aleyhi ginnaaw gi da koo joxoon benn territoire bu rëy foofu ne ko jiiteel fii ci waa Banu Sulaym mu ne ko yaa ko fay jiite mu amoon benn euh, ndox bu ñu doon tuddee aynul rasuul mooy noonu la tuddoon mooy ndoxum rasuul la tuddoon moom mii mu ne wa kaana Rachid yasdunu sanaman li Bani Sulaym moom nag avant tuub nii di ñëw. benn kii la woon mooy dafa mooy gaa yooyu di di di di di di di di di di toppatoo xërëm yéeg nga xam ne ñooy xaw ma ñi koy toppatoo di ko diwa karaay ak tamit visiteurs yi buñ ñëwee ci ñoom la ñuy jaar xaw ma sax nu ñu leen di woowe perse yi da ci amoon lu bari ñi nga xam ne safara si nga xam ne warul woon a ki koy toppatoo sa ndax mu ngi tàkk tout le temps day niroog benn vallée. valey yàlla yi la woon moom mii seen yàlla bu mag bi waa banu Sulaym moo ko doon garder benn bés nag mu gis benn renard benn voilà euh, benn guetteur euh, non c'est pas guetteur parce que guetteur day day kii mooy moom dafiy nekk en euh, mooy garder lieu bi mooy ubbi mooy bale mooy bale parce que temple la dañuy am benn temple boo xam ne fi lañ def jëy yi yi léegi nag ku fi bëgg ñëw ci moom ngay jaar mooy moom moo koy garder te tamit moom moo leen di peinture ak euh, kii bu di leen diw ak raay comme ni abu abu kii abu lahab doon def màkk rek abu lahab noonu la doon def ci kaaba gi nekk ci hubal di raay ak defar rek jàpp ne affaire yi lii la euh, moom noonu la doon def léegi nag benn bés mu gis benn renard ñëw ba ci yàlla bi yëkkati tànk bi di saw saw yàlla bi quoi mais comme que xërëm la benn bant buñ teg la affaire bi nag daal di koy def benn déception bu rëy rëy rëy mu ne arabun yabuulu thalabaanu bi ra'sihi laqad dalla man baalat alayhi thahalibu mu ne mais mais li yàlla boo xam ne mais renard yi mooy wel wel mooy wel mooy mooy renard ci ci wolof mu ne mais wel yi ñooy ñëw di ko di ko saw mais torox na ban yàlla lañuy ñuy jaamu yàlla boo xam ne mënu la défendre boppam buñ koy saw waaye waaye torox na ki nga xamante ni njàpp ki wel yi ak renard yi ñooy saw ci moom après mu daal di koy damm daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko mas mu ko ne ko noo tudd mu ne ko man Ghawi ibn Abdul Uzza laa tudd de ah Ghawi Abdul Uzza Ghawi mooy xam nga ci xawaa la jóge mooy ku beew xaaw yi mooy ki beew ibnu di doomi abdi jaam xam ne Uzza mooy yàllaay Makka jooju afara aytumul laata wal Uzza wa manaata thalithatal uxra alakumu dhakaru wa lahul untha mooy Uzza boobu yàlla boobu gaa yi tegoon Makka nga xam ne arab yi ni ñu ko gëme woon euh, ñu moom mu ne moom noonu la tudd raawi mooy ki bew mooy ki nga xam ne vraiment il dépasse les bornes li yàllay tere kese lay def di jaamu ab xërëm boo xam ne mooy Uzza yonent ma lay saab-saab ne ko déedéet ah déedéet déedéet déedéet anta Rashid ibn abdi rabbihi ne ko léegi yow surtout xam nga lan la Rashid mooy ki jub waaw kay yow yaay ki jub ki beew nga tuddoon fee léegi dañ ko changer def ko ki jub di doomi ibn abdi jaamu rabbihi boroomam voilà mu changé turam mooy masalaam kii moom changé tur bu mel nii moom farata la parce que changé tur du lay nekk farata waa ji tudd ñoxor bu tuubee jarul muy changé ñoxor bu ko neexee parce que ñoxor baax na mais ay abdu abdu shamsi man maay jaamub jant bi jaamub jant bi ku ko tudd dañ lay changé parce que jant bi manu la nekk jaamu nit ko mooy nit manul nekk jaamu jant bu dee tamit yoo xam ne moo tax euh, bi mu doon changé loo turu baayu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak maamam ñu bañ ñu ne ah ñoo ñun nag bon kii nag moo euh, euh, suñu suñu tur boo xam ne nag suñu bàyyi ñu ko jox nag moom du lu ñuy changé hein mooy mu bàyyi leen ci parce que xam ne ne loolu grave même bu dee ne day am conséquence ci nit ki Euh, mais façon tur yii nii ak tour wu taggaate comme ñoom ñim changé ñoom Sayyidatu Zaynab euh, binti Jahsh mu changé seen tur tuddoon Barra ku baax lool mu ne déedéet déedéet Zaynab tuddal Zaynab parce que Zaynab benn kii la Zaynab ci arab day tekki benn fleur la boo xamante ni nii man damaa xamul sax fleur boobu man en tout cas mosuma ko gis fleur la boo xamante ni nii mais xetu parfum gi muy xeeñ dafa neex a neex a neex ba bu nee fële yow booy romb ci wet gi affaire bi di la xeeñ même boo xawee dandu tellement mooy li muy xeeñ dafa neex lool mu ne ko tuddal Zaynab kii nag moom façon turam bi raaw yi man bi beew di doomi jaamu ab ja ab ja ab xërëm mu ne ko déedéet yow yaay Rashid yaay ki jub di doomi Abdi Rabbi léegi nag ci la tuub fa aslama wa xasuna islaama wa shahida al fatha ma annabi mu fekke fathu makka ak yonent bi aleyhi salaatu moo tax nee na wa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon na ne xayru xayru qura arabiya xaybar wa xayru bani sulaym rashid mu ne ki réewu arab yi mooy vilu arab yi seen kii yi boo seetloo mu ne xaybar moo ci moo ci gën mooy moo ci gën a neex a nekk parce que xaybar euh, moo tax waa Makka keroog bi ñu déggee non seulement dafa nekk dëkk boo xam ne dafa naat lool moo gënoon a naat Médine en plus dafa amoon fort ay forteresse bu baax a fa amoon moo tax keroog bi bi bi waa Makka déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam dem na di xare yeeg juif yi Xaybar dañ ne non vraiment nag dañu kontaan ñoom Abu Sufyaan kontaan ne vraiment mu ngi door a laal laalaa keroog yi suñu problème jeex na mooy tey la ñu juif yi nag vraiment di dóomal jullit ñi mu jeex non tey moom non naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam du rëcc non tey la ilaha nag xaw ma kan moo ko jay mais xamul ci ñim dugg ah mais Xaybar lay xeexal juif yi <laughs> en plus seen forteresse yeeg seen alal jañ fa yor ñooñu seen bakkan lañ ci gàll moo tax keroog xareb xaybar tous les jours nag waa màkk lañ doon génn bu ñu xëyee génn ba ci biti dëkk bi di di wut ay nouvelle voyageurs yi ñëw naan leen waay kenn amul xabaaru si euh, Muhammad fële ca xaybar waay gars yi naan ko déedéet déedéet ba ba ba ba nañ leen di joxe nag xabaar bu leen naqari lool gannaaw bañ jàppee ne da leen a neex waaw euh, ndax euh, dañ leen ne woon bon léegi c'est juif yi gañe nañu non juif yi tey tey liñ woon jullit ñi ñi ñaaw na rey nañ ñu bari ci saxaaba yonent mi alayhi sax moom jàpp nañ ko prisonnier waa Makka di jubilé mais mel ni Makka Makka masula kontaane noonu waaw muy al-Hajjaj ibn Ilat moo leen ko waxoon parce que moom dana yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Xaybar comme ñu ko gisoon mu ne ko man dama am alal joo xam ne dama koo war a jëli Xaybar du ju ju ma war a jëli Makka ay bor yu ma fa am ak sama alal joo xam ne sama sama soxna moo ko yor bés bu ñu xamee ne léegi nag occasion laa am gañe xare Xaybar jeex na may ma rek ma dem Makka mu gën a gaawe may ma nag ma wax ci yow lu la neex lu ma neex may ma ma wax ci yow lu ma neex yonent bi saa salaatu salaam ne ko waxal lu la neex mu ne kaay kay baax mu dem waa Makka gé fekk waa Makka génn comme niñ doon def tous les jours mu ne ah ñu daal di koy laaj ñu ne ko mais yow am nga xabaaru Xaybar mu ne fa laa mais Seydina Muhammad mais gars yi sallallahu alayhi gaa yi def nañ ko prisonnier saxaaba bi mais gars yi rey nañ ci ñu bari jàpp leen ay prisonnier te sax kaay leen waa Makka kontaan commencé commencé tëgg ko fecc mu ne leen nag kaay ma may leen lu gën a neex loolu gis nga juif yi ba ma leen fay bàyyi waa Xaybar nee nañ duñu ko faatan yéen lañ koy livrer waa Makka ne non vraiment nag tey moom xaw ma ñu defal borom bi mais tey gars yi kontaan. alors que dara amu ci woon waa ji ba mu récupérer ay ay ay xala ay ay alalam la ne Seydina Abbas gis nga bul tiit bul jàq li ma wax dara amu ci léegi nag dama doon sama alal laa bëggoon a récupérer man laaj naa yonent sallallahu alayhi wasallam est-ce que mën naa wax lu ma neex mu ne ma waxal lu la neex <laughs> parce que <laughs> bu ko deful du jot ci alalam mu ne ko waxal man ngaa wax sama àq lu la neexaa ah? mu ñëw ne faat nañ ko jàpp nañ ko prisonnier gars yi nañ la ko jox mu ne Seydina Abbas bul tiit dara bàyyil nag bu ma génnee trois jours déggoo bu ma génnee ba trois jours bu boobaa man ngaa taxaw ci kaaba gi nga wax leen ne leen waaja la mu leen waxoon amul bu ngeen bëggee vérifier dem leen Xaybar ah moom mi ah, fekke woon na ko mooy euh, mooy li yonent ma lay saar saam dëkk yi gën ci yu arab yi mooy xaybar parce que moo giroon a bu baax la amoon te foofu moo tax ñoom dañu amoon approvisionnement approvisionnement boo xam ne euh, amoon nañu dund boo xam ne mais mënoon nañu tenir siège bu yàgg ndax seen dëkk bi ni meloon mu ne te ki gën nag loolu mooy xayru qura arabia xaybar wa xayru bani sulaym rachid ki gën ci waa banu sulaym mooy rachid ki tuddoon raaw yi ku beew kooku la lii ci gàttal mooy euh, euh, li nga xam ne mooy nettali waa Banu Sulaym al imaam Ibn euh, Ibn indiwaat na fi nag beneen nettali boo xamante ne nii nettali na ko ci waa ñii waa Banu Sulaym mu ne dafa am benn waay boo xamante ne nii dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daldi woon koy. tuub euh, gëm bokkoon ci ñoom bi mu ñëwee daal di tuub dem ne yonent ma lay saab dinaa la woowal sama gaay waaw mu daal di dem ne ko nag bu may ñëw mille personnes laa lay indil yeneen saa salaam ne ko ah mille personnes mu ne ko waaw bi mu demee nag indi neuf cent parce que danee bon indi ñëpp nag du wóor parce que dañu am problème ak tribu yi nekk suñu wet mu indi 900 bi mu ñëwee bay waaj agsi Medina mu feebar faatu ci yoon bi laata muy faatu mu ne li may def damay chan mu jël arme bi mooy niñ baree noonu nit ñi mu jël 300 dénk ko benn nit jëlaat 300 dénk ko keneen ba 900 yi di mat bi ñu bi ñu agsee yonent saa salaam ne leen mais ana seen mbokk mu rafet moomu taxar kanam ngi rafet ak loolu ñu ne ko ah moom di buur yàllaa ko woo mu daal di koy wuyu mooy faatu na dafa faatu ñoo àndoon. mu ne ah dafa faatu ñu ne leen waaw mu ne leen léegi ana yéen ñaata ngeen mu ne 900 lañ mu ne moom 1000 la ma waxoon de ñu ne ko non c'est dafa bàyyi sans fële parce que affaire yi wóoruñu ak euh, dañu am tribu yi ñu wër dañu am différent yu rëy te bu ñu yëgee ne ñun ñépp dem nañ dañuy song suñ dëkk bi mu ne leen non dem leen ngeen indi saa ya fa des garantil naa leen ne kenn du dal seen kaw fii ak at miy jeex gaa yi dem indi leen ñoom ñépp. yonent mi alayhi salaatu kontaanoon ci moom euh, lool sax ba ñoom waa Banu Sulaym fekk nañ fatxu Makka fekk nañ xa mooy li ci tegu ndax après fatxu Makka li ci tegu mooy Hunayn beneen bi ci tegu mooy aw Awtaas te yooyu yëpp benn la jóge fii dem bi ci des bi ci tegu mooy xisaaru Taayif yooyu yëpp fekke nañ ko ak Ji'irraana ñoom nii di waa Banu Sulaym radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum